ñu ngi woon ba léegi yoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ilaa Uhud jóge madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem Uhud ah ci jotaay bi ñu génn nag ñu ngi woon ci yoon wi kon ci waxu imaam al-Waaqidi <clears throat> rahmatullah aleyhi naka noonu imaam ibn Sa'din alayhi rahmatullah bi nga xam ne ci lañ àgg jabalu fi nga xam ne mooy Shaykhayni bërëb boobu mu ne foofu noonu la daldi dëppe benn mbooloo ne ñu dëpp bi mu defee revue ñi ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam gis na ñenn ñi ay gone lañ mu ne nañ dëpp gisoon nañ seydina Samura ibnu Jundub ak seydina Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhuma ñoom bokkoon nañ ci ñu jim ne woon nañ dëpp ñu ne ko kat a inna rafi'an ramin rafi'an yi nga bëgg delloo kat ko tireur d'élite la ku mën a fett ngoog mu ne kon na ñëw te quinze ans la ñu ne ko nag comme que permettre nga rafi'an samura mooman rafi'an mu daldi permettre samura ibn jundub alfisaari radiyallahu taala an il waxoon nañ la nag ci jotaay bi weesu que ne ñooñu ñooy ñi ñu ñaar ñooñu kantaa ñi ci des ñoom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daleen a delloo te ñooñu bu ñu ñëwee ba léegi ci riwaaya imaam ibn Hisham ma waxoon lool ak imaam al na ko noonu imaam al Waaqidi indi na tur yooyu tamit cité na bu ñëwee ñun ci riwaaye imaam ibn Hisham biñ ne woon kon ana ñan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Uhud àgguñu ci xare ndax li nga xam ne mooy seen âge dafa tuuti woon imaam ibn Hisham kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu wax loolu ci wàllu jëm ci wàllu Samura ibn Jundub ak Rafi' ibn Khadij radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne waradda rasulullah sallallahu alayhi wasallama mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag par am na ñoo xam ne da delloo kero mel ni ñu ne ko ñoo ñan mu ne mbooloo lañ de duñu benn duñu ñaar waaye mbooloo lañ mu ne ki ci njëkk mooy usaama ibn zayd di usaama di doomi Zayd mu ne wa Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab di Abdallah ibn Umar di doomi Seydina Umar ibn al-Khattab di Abdallah mu siiw moom boo déggee ñu ne ibn Umar rekk moom lañ ci jublu muy Abdallah ibn Umar mu ne wa Zayd ibn Thaabit ak Seydina Zayd ibn Thaabit saaxibul Qur'aan boroom alquran jàngoongu mooy seydina zayd ibn thabit keroog seydina imaam ibn hisham nee na bokk na ci ñu delloo keroog àgguñu uhud mu ne ahadu bani malik ibn najjar mu ne moom zayd ibn thabit mii kenn la ci waa bani malik ibn najjar bokku ci doomi waa nan najjar bokku ci waa ahlul madina mu ne nag ndax ñooñ seydina usaama seydina abdullahi bnu umar ak zeyd bnu thaabit mu ne walbara ibnu aazibir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ahadu bani xaarisa mu ne ñeenteel koo xam ne nañ ko keroog mooy ko ñuy seydina albara di doomi aazib ñoom ñaar ñépp di ay saxaaba saxaabiin ibnu saxaabi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ndax ñooñ rek la mu ne déedéet wa amr ibn hazm ahadu bani malik ibn najjar mu ne ak seydina amr ibn hazm moom it keroog yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da koo deelloo ndax tuuti waayam ceeyat mu ne wa usayd ibn zuhayr ahadu bani haarisa ak Usayd ibn Zuhayr nekk kenn ci waa Banu Haarisa mu ne ñii nii ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam delloo jàppal Seydina Usaama ibn Zayd Seydina Abdullah ibn Umar ibn al ñoom ñépp seen particularité ñi ëpp ci ñoom mooy ay doomi saxaaba lañ seen baay di saxaaba wa Zayd ibn bi ñett albara bara ibn Azib di ñeent Amr ibn Hazm di juróom Usayd ibn Zuhayr mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dëpp keroog kon nag lu ci des yaakaar <coughs> naa ne xam nañ li ni ñu baaxoo def ñii ñu ngi leen di dóor a gis même bu dee ne Seydina al Bara tuddoon nañ ay mbiram ci gàddaay yi ndax moo ñu nettali woon ci xadiisam bu gudd boobu Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu nettali woon baayam al Azib gàddaay naka la gàddaay moo gënanti ma lay saab saam te yàgg nañ leen am na tamit xadiis yu fi romb tudd nañ fi Seydina Usaama Seydina Abdullah ibn Umar moom du jeex waaye nag ñooñu ñooy ñan kon mooy lan mooy seen biographie ki ci njëkk kon mooy Usaama ibn Zaydin moom mu ngi tuddoon Usaama ibn Zaydin ibn Haarisa ibn Sharaxil ibn Ka'b ibn Abdil Uzza ibn Zayd ibn Imri'il Qays ibn Aamir ibn Nu'maan ibn aamir ibn abdi wudd ibn awf ibn kinaanata ibn bakr ibn awf ibn udrata ibn ziid ibn laat ibn rufaydata ibn thawr ibn kalb ibn wabra alkalbiyu radiyallahu ta'ala an an an an anhu wa an wa an abaayi muy Usaama la tuddoon di doomu Zayd Zayd xam nañu ko muy Zayd moom la njëkk moom lañ def deuxième ku ñu def tarjamaam ci euh, saxaaba yu góor yi mooy Seydina Zayd ibn Haarisa ginnaaw Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib radiyallahu ta'ala anil jamii' muy Zayd boobu di Zayd ibn Haarisa sa ko doon Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la baayam la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam adopté woon te jaahiliya fekk seyd avant lislaam muy muy officialiser révélation bi fekk sayyidatu Xadiija mooy ki ko ko mayoon moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Zayd ibn Haarisa waxoon na histoire am foofu Zayd ibn Haarisa boobu nag moom mooy baayu Usaama bi waxoon nañ la moom Haarisa li gën a wér mooy ne nekk saxaa saxaaba la woon saxaaba la woon muy nga gis ne kon moom dafa am ma moom baayam saxaaba la maamam saxaaba la ibn sharaxil xaarisa moomu di doomi sharaxil sharaxil di doomi kamb kamb di doomi abdil uzza muy dem ba ci kalb nga topp askanam mu dem ba ci kalb ibn wabara nga xam ne ci la waa banu kalb ci lañuy ci moom lañuy askanoo moo tax ñu naan leen alkalbi am na ci saxaaba yi ñu bari lañ ñoom ay ñoom di di dixyatu ibn xalifa alkalbi ajmaluhum dixyatu mooy ki gënoon rafet ci saxaaba yi radiyallahu te Seydina Jibril doon jël formam lu bari moom ci xabiila bii la bokkoon muy waa bani kalb muy alkalbi Seydina Usaama ibn Zayd moom ci ñooñu la bokkoon moom nag dafa siiwe woon dàkkantala boo déggee ñu naan alxibbu boo déggee ñu naan alxibbu ibnul loolu moom bu kan la ñuy wax mooy Seydina Usaama ibn Zayd alxibbu ibnul xibbi mooy soppe bi di doomi soppe bi kan moo leen sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ñëw ci biir lu tax yoneen lan moo tax ñu koy woowe loolu lan moo tax ñu naan ko alxibb ibn alxibb lan moo tax loolu dinañ ci ñëw loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam moo ko wax moom moom moo waxam la waxam waxam moo tax ñu koy wax alxibb moom Usaama ibnul xibb di doomi soppe bi moom soppe yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam mooy ne pas ay soppe yoo xam ne yaa koy tudde sa na ah, comme ñun nga xam ne bind suñu otoy sopp da baax ak yooyu déedéet yooyu taxul ñuy wax ah. mooy yooyu noonu taxul ñuy wax mooy alxibbu mooy yi nga xamante ni yow ki ngay wax moom moo la sopp maa sopp Bamba moom moo yooyu moom des naa ki de te yow Bamba sopp la ndax li ngay def sawaay guddeeg bëccëg lu wuteeg li Bamba di doon wax la yow xam nga ne sa sopp googu moom laa amul kasiiro faida quoi njariñam bariwul maa sopp nam yi bind ko ci say otoog say buntu ko ak fu ne te yow yow ku la xool rek ku la xool rek gis yi nab yi tere yépp alayhi salaatu wasalaam ci yow yooyu moom taxul ñuy wax moom murit saadix bind ko fu nekk du wax sax ñu la koy woowe te yow saadixoo dëgg biir saadixoo bëccëg biir du du du du du biti loolu taxul ñuy wax mooy yow dëgguwoo biir dëgguwoo euh, biti ba pare naan yow yaay murid saadix wala man maay la saadix déedéet yooyu ay yooyu ak daawi la yooyu li naan daawi mooy wootew Seydina Usaama mi nag alxibbu mooy yonent mooy soppe bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne kii man maa ko sopp comme ni nga xamante ne nii baayam tamit te loolu dinañ ci ñëw insha kon boo déggee ñu ne alxibbu loolu moo doon li gën rafet ci niñ ko doon woowe alxibbu ibnul xibbi mooy Seydina Usaama foo ko déggee rek yow buñ la laajoon benn benn question réponse kan ci saxaaba yi radiyallahu anhu mooy alxibbu ibnul xibbi neen Usaama boo waxee keneen juum nga tekkiwul ne par exemple naa Abdullah ibn Umar moom yore ma lay saam sopp ko te soppul baayam di Seydina Omar non sopp na leen mais loolu mooy lii loo xam ne kii lañ ko xamee Seydina Alxasan yonent ma lay saam sopp na ko sopp na baayam Seydina Ali mais ño du du boobu lañ am du du boobu lañ leen di woowe naa alxibbu ibnu alxibbu buñ ko joyalee du ñooñ lañ ci jublu sayyidatu euh, sayyidatu Seydina Abdurrahman ibnu Abi Bakr moom yeneen ci ma saab soppu sopp na ko sopp na bàyyam mais kenn du ko woowee alxibbu ibnul xibbi ainsi de suite Seydina Abu Bakar yeneen ci ma saab saab sopp na ko sopp na bàyyam Abu Quhaafa mais kenn du ko tudd alxibbu ibnul xibbi alxibbu ibnul xibbi kenn la muy Seydina Usaama ibn Zayd fu ñu ko joxe la moom lañ ci jublu radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma dàkkantalam moo doon Abu Muhammad am nañu ne Abu Zayd la moom nag li Usaama bii ibn Zayd ah wax nañ la baayam mooy kan Zayd ibn Haarisa njëkk a dugg ci lislaam ci ñi nga xam ne ñooy mawaali yi ñi nga xam ne dañ leen a goreeloon moom mooy ki njëkk a dugg ci lislaam ci ñooñu muy Seydina Zayd ibn Haarisa ndax yonent mi alayhi salaatu wa salaam a ko yar moo ko moomoon libéré ko gisoon nañ ba ko waa ñoñam bi ko jël si moom mu ne je préfère rester ak kii te boobu avant révélation bi la woon ay bàyyi ma géem ne é Zayd yow bàyyi yaay bàyyi bàyyi bàyyi yëpp di préférer nekk njaam mu ne ndax li ma gis ci kii gisuma ko ci keneen jikko yi ma gis ci kii ba yonent bi alei saatu salaam bég ci moom dem ci kaaba ga di wër kaaba gi ba pare wax waa Quraysh yëpp ne leen bis ni tey yëg ne Zayd mi maa ko maa ko adopté moo tax ñu ko doon damay donn ma koy donn loolu moo taxoon ñu ko doon a Zayd Muhammadin sallallahu alayhi wa ba ni ko l'islam di tere après affaire adoption boobu ci suuratul suuratul ahzaab kon baayam xam nañ mooy kan muy Seydina Zayd ibn sa kantaa yaayam nag moo doon yaay ummu Ayman ummu Ayman mi nga xam ne moom moo doon toppatoo yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nee eh, bi mu nekkee tuut tànk nga xam ne jamono yooyu mook yaaye ma doon ànd moom ak sayyidatu Amina eh, moom yaay Ummu Ayman boo seetloo Ummu Ayman bii moom moo àndoon ak sayyidatu Amina ak yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu amee six ans demoon doon seeti mbokkam yi fële ca medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi ñuy dëpp ci yoon bi ci la moom génne àddina sayyidatu Fatima ki ko indi jële ko foofu al abwa awi zuhami jële ko fa indi ko ci maamam di seydina abd di kii euh, abdul muttalib euh, kii moo ko mooy yaay ummu ayman la te moo ko doon toppatoo moom kooku noonu yaay ummu ayman boobu mooy yaayu seydina Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil dañuy wax Sharaxbil dañuy wax Sharax waaye Sharaxil ibn Sharaxil mooy li gën a wér kon kooku kon xam nañu kon kan mooy kan doomu seydina Zayd ibn Haarisa ak Ummu Ayman te Ummu Ayman gisoon nañ ko ci nisaaun xawla rasul sallallahu alayhi wa radiyallahu taala wa ardaahun ah moom nag seydina usaama mu ngi juddu mu ngi juddu après révélation bi mooy cinquième année ci révélation bi ci la juddu moom fekk yonent bi aleyhi salatu wasalaam mu ngi màkkatal mukarrama ah, loolu mooy li gën dëgër sinon am na ay ay wuute nag am na ay wuute ndax ku mel ni imaam Ibn Saad moom dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane wulida Usaama fil islaam boo demee ci at tabaqaat di tabaqaat Ibn Saad di Muhammad Ibn Saadin rahmatullah aleyhi dane moom Seydina Usaama mu ngi juddu ci l'islam mooy bi muy judd dafa fekk ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam te baayam nekk jullit yaayam nekk jullit yépp moom mu judd ci l'islam mu ne moom bi muy génn bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di génn àddina vingt ans la amoon mu lii mooy wute bi ndax bu dee vingt ans la amoon kon mooy judduwuloon cinquième année bi ndax lan ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam Makka treize ans la fa def def Médina dix ans lépp di vingt trois ans bu dee ne moom bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn àddina te Médina la woon dix ans yi mu fee yi mu fa passé foofu la génn àddina ba muy yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn àddina mu ngi am vingt ans kon mooy bi ñu yónnee yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy jëlal dix yu Médina yi nga génne ko ci vingt yi mu des dix dix yooyu nga génne ko ci treize u Makka yi kon boobu mooy bi ñu yónnee yonent mi aleyhi salaatu salaam maam am trois waaye wax jooju am na yeneen wax ji ma njëkk a wax ku gën a dëgër te loolu la imaam ibn abi xaysama wax euh, boo demee ci taarixam moom imaam ibn abi xaysama rahmatullah alayhi loolu la wax mu ne te loolu amaana nag mooy li nga xam ne moo gën a dëgër te loolu la ku mel ni boroom siyaru a'lamu nubala di imaam euh, zahabi rahmatullah alayhi loolu tamit la wax loolu la wax euh, muy këne bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di génn àddina dix-huit ans la amoon voilà mooy ne bu dee ne ci noonu mooy dix-huit ans da ngay dindi dix ans wu Medina yi mu desale ñaata mu desale huit huit yi huit dese la léegi huit yooyu nga nga nga jël treize moins huit muy treize ans wu Makka yi moins huit mu des cinq ndax cinq fois cinq plus trois égale treize cinq plus huit cinq plus huit égale treize kon mooy loolu mooy li gën a dëgër mooy ne ci cinquième année te cinquième année bi ci xew fa foog naa ne nag loolu fàttewuñu ko ah <laughs> li xewoon ci cinquième année bi mooy année boobu noonu la nit ñi di la yonent mi alayhi salaatu salaam digaloon bi mbiri taree jullit ñu dem Éthiopie voilà moom nag ci année boobu noonu cinquième année bi ci la judd alxibb ibn alxibb di seydina ibn zeyd ibn xaarisata ibn sharaxiili radiyallahu sharaxiila radiyallahu taala an moom seydina usaama ginnaaw gi gàddaay di baayam di gàddaay ñoom dafa gàddaay après gisoon nañ ne ñi desoon foofu muy ne baayam baayam dafa gàddaay bokk ci ñu njëkk a gàddaay muy Seydina Usaama ak ñoom Seydina ñooñ ñépp mais bi nga xam ne yeneen bi aleyhi salaatu salaam dafa digle woon ñu dem indil ko njabootam indiwaale njabootam ak ñoom ñooñ ñépp waa këram ñoom ak euh, ñoom Sayyidatu Ruqayya ñoom àndoon nañoo seen boroom kër ci lañ gàddaay ñoom ñépp dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam keroog nag bi nga xamante ne nii ghazwatu badrin fekkewu ko ndax ghazwatu badrin boobu aajam lu tuuti la woon mooy ne moom bi yonent bi alei satu salaam bi gàddaay huit ans la am ghazwatu badrin am ci deuxième année bi mooy dix ans la amoon ginnaaw gi ghazwatu Uhud àndoon na ci armée bi ñëw ba ci yoon wi ci waxu imaam al-Waaqidi nee na bërëb buñ naan Shaykhayn kanta imaam Ibn Hisham comme niñ ko gisee moom dane keroog yonent bi aleyhi salaam nag delloo na wa radda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Usaama ibn Zayd mu ne keroog muy avant xare Uhud bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon xoolaat soldat ñi ànd ak moom ci xare bi mu gis ci yoon bi mu gis Seydina Usaama mu daal di koy delloo moom kon keroog looloo tax fekkewul ghazwatu Uhud moom Seydina Usaama ibn Zaydin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah, moom nag ay ay ay ay ay ay ngëneelam du jeex yonent bi aleyhi salaatu salaam yu bari yu baree baree bari bari la wax ci moom mu ne ah bokk na ci ngëneelam yooyu moom Seydina Usaama yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da koo seede ci moom mooy da doon wax naan kii comme ni sayyidatu Aïsha nettali na ko naan kii de Usaama de yonent mi alayhi salaatu salaam da doon wax naan Usaama bu doon bu doon bu doon bu doon jigéen la bu doon xale bu jigéen la dina ko solal yére yu rafet a rafet a rafet jëndal ko ay takkaay yu rafet solal ko mooy bi mu nee gone mu ne yooyu yëpp dina ko defal tellement ni ko bëgg woon am na benn bés yaay Aïsha radiyallahu anha ne dafa masa fàqastalu daanu ci bunt bi léegi nag jëbi jëbi jaal euh, euh, euh, di toj bi mu tojee yonent bi alei satu salaam utul ndox di ko raxasal de waaye da doon mooy da doon da doon muucu fi toj fi toj la doon muucu di yàbbi di ko di di yàbbi mooy deret ji noonu la ko doon xëcc di ko muucu ak gémmiñam di yàbbi di ko muucu di yàbbi ba pare wax wax gi ñu waxoon sànq naan Usaama de bu doon ne jigéen la xale jigéen la dinaa ko solal ay yére yu rafet daldi koy utal ay takkaay yu muy sol ah kon Seydina Usaama radiyallahu taala anhu wa ardaa ah yooyu nag yu bari la mu doon nax naan law kaana usaamatu jaariya la kasawtuhu wa xallaytuhu xatta unfiqa sanadam ah, ah, imaam ahmad imaam ibn maaja imaam ibn saad ñoom soloo nañu xadiis bii ni law kaana usaama mooy li ñu wax sànk bu newoon jaariya de la kasawtuhu wa xallaytuhu dinaa ko solal dinaa ko takkal ay takkaay mu ne bokk na ba léegi moom Seydina Usaama jege gi mu jege woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taxoon na taxoon na saxaaba yi radiyallahu anhum dañ koo xamoon dañ ko xamoon këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo sopp sopp goo xam ne bu jéggi dayo la moo tax keroog bi nga xamante ne nii ci la xadiis bu siiw boobu muy almaxzumiya ndaw soosu nga xam ne dafa dafa faboon dafa fab dafa fab mooy dafa jël lu mu moomul ah nit ñi nag ma waa gaa yi ne problème am na de problème mu ngi door am nag ndax kat ah bon l'islam mooy fab na dañuy dagg loxo bi de léegi gaa ne bon waa Makka ne mais kilifaay Makka yooyu mais ana kan kan kan lañ kan mais il ñu def intervention ci yonent bi alei satu salaam ndax ndaw si moom kilifa la kooku kilifa la hu kilifa la kooku nag bon nekk fi moom kan mooy kan mooy ñeme dem ci yonent bi alei satu salaam kan moo war a dem ci yonent bi alei satu salaam waaye def intervention ngir nag ñu baal ndaw si bañ a dagg loxo xadis bi muttafaqun alayhi la imaam buxaari solo ko na imaamu muslim ibn al ak waaw ahlu sunan ñoom soloon nañ ko léegi ñu ne bi ñu waxee loolu ñu ne mooy kan mooy kan mooy ñemee dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam di di fa di fa laaj intervention ku dul Usaama hibbu wa man yaktari'u yi illa Usaama hibbu rasulillah gaa yi ne ah fii moom amul kenn ci saxaaba yi ko ñemee dem ci yonent bi alayhi salaam di fa di ko wax inter ñaan intervention de ngir ñu baal ndaw ba mu des Usaama ibn Zayd waaw moom moom soppee yonent bi alayhi salaatu moom man na ko léegi nag gaa yi ñëw gis ko ne ko waa ah, Usaama mbir mi nii la deme léegi nag ah yow daal liñ gis ne yow rekk a mën a wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci affaire bii léegi moom mu dem wax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko mbir mi mais li ko yonent bi alayhi salaatu salaam di sopp lépp dane ko atashfa'u fi haddin min hududillah ne ko yow Usaama mooy mu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam bon ko mbir mi ni mu demee ah diwkat al mar'atul maxzumiya kat saraxat dafa fab bon léegi nag lii est-ce que nan lañuy def daal ba àtte bi daal ñu xool moo nan lañ koy kii bañ ko koo teg ndax dagg loxo ci koo xam ne sharifa la moom ci high class bi la bokk femme bu doon tey dañ naan femme d'affaires la femme d'affaires mu rëy la wuu kii bokk na ci wuri ci ajaay dëkk bi la bokk mooy wuri kii dagg wuu waa loolu moom bañ na ba moo jiite tontin yu mag yi moo jiite organi kii yu fa am yeeg yooyu bi u askan wu baax na bokk maama may diw déggoo sant yu yor yonent mi alei saatu dégloo ba nañ ko atashfa'u fi haddin min hududillah ne ko ndax dangay ñaan intervention ci pen boo xam ne buur ci penu yàlla yi yàlla teg ne ku def lii teg leen ko ko yow nga ñëw di ma ñaan intervention li yàlla teg nga fexe man daal ma fexe daal nga ñëw ngir ma dindi ko yonent bi alei salatu salaam summa qaama mu jóg fa xataba mu daal di xutba fa xataba nnaas fa qaala mu ne ayyuha nnaas innama ahlaka alladina min qablikum annahum kaanuu ida saraqa fihim alsharifu taraku wa ida saraqa fihim aldaifu aqaamuu alayhi alhadd wa aymu llah law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadaha ci beneen riwaaya la qata'a muhammadun yadaha sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi salaatu salaam jóg hada lii mooy makaarimul axlaaq al liinu fi amaakini liin wa shiddatu fi amaakini shidda mooy nga nooy fi nga xam ne fa la war a nooy nga dëgër fi ñu war a dëgëre voilà mais nekk fe moom gars yi moom moom ndeysaan aka laa biir aka baax ndaka baax bi yëpp mooy doo mer rek même bu ñuy fule diine ji ngay nga nga toog rek maasale noonu di muñ ñoom ñu ne aka baax aka aka baax kii waaye moo yor jikko yu rafet loolu nag du jikko yu rafet képp ku lan ku ku ju mel noonu képp ku ko jiiñ ne dafa dafa yor jikko yu rafet anta min akdhabil kadhibin bokk nga ci ñëpp ci ñi dàq wax lu amul koo xam ne day gis ñuy piétiner diine ji mu man cee wax yi yàlla digle ñu koy fouler au pied mu man cee wax waxul dara taw gisuñu ci xar kanamam lu ko metti bu dee manu la wax muy muuñ kooku moom kooku shaytaanun axras la muy satan la boo xam ne dafa tëj gémmiñam comme niñ la waxoon seytaane biy wax ak a jëf day soxla seytaane biy noppi di ko e acquiescer li muy wax bu ko defee nit ñi ne diw de xam na waaye ba mu gisee diw def waxul dara loolu day wane ne dara newu ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jóg jóg pare ci le wax ak ko lool dal di dem xutba nit ñi ne ayyuhan naas yéen nit ñi innama dëgg-dëgg ahlaka alladhina min qablikum li nga xam ne moo alakoon ñi leen jiitu woon peuple yi leen jiitu dara alaku woon lu dul annahum kaanu ñoom dañoo nekkoon ida saraka fihimu sharifu bu dee ne koo xam ne ku tedd la ci ñoom moom boroom juddu bu rëy la comme niñ koy waxee yax bu rëy la yor ak moom wu moom bàyyi may diw bàyyi may sëriñ diw wala maama may sëriñ diw ba moo tax bu naanee sàngara duñ ko def dara bàyyi ma xujj xaw ma nan sant yooyu saay nakati moom yàkkamti nañ bu deful sax ñu ngi koy jéem a tuumaal ngir teg ko pen ah c'est le prince héritier kii waaw non non non non kii c'est le fils du prince quand même bu dee ne da koo fekk mu yor sàngara di naan ngeen jàpp ko mais non on ne va pas le fouetter quand même yonent bi alei saatu salaam ne nag gis nga innama dëgg-dëgg ahlakali alak li am ba des mooy li alak xeet yi leen diitoon mooy ne bu dee ne koo xam ne ci high class bi la bokk sharif la ko tedd la koo xam ne ku amul juddu comme ni ko gaa yi waxe ñépp am juddu yooyu c'est damay wax waxu ni gaa yi ni ngir ñu comprendre waaye ñépp am juddu ndax lan ñépp ci ci maam aadama alayhi salaam lañ jóge annaasu min jihatil ansaabi euh, nu mu waxati annaasu min jihatil ansaabi akfaa'u abuhumu aadamu wal ummu hawwaa'u loolu la waykatu arab bi wax te sadaqa wax na dëgg mu ne nit ñi bu dee ci côté juddu rek ñooyeen ay nawle lañu ay nawle lañu ay kii lëlëlaak yow dara ku fi nekk di góondi boppam di wax yow xaar ko ci maam aadam rek alayhi salaam de façon fa lay teere bu ñëwee yow fekk yow yaa nga fa nga ne ko ah ah kon kii mooy sa maam waa fii nga tees man moo doon sama maam bu yàgg man mooy sama maam mu jeex moo tax mu ne nit ñi min jihatil ansaabi ak faaw ci côté fan laa bokk loolu ñoo yem ndax lan mu ne abuhum ndax seen baay aadamu yee suñu borom lan la wax moo leen bind min turaab turaab boobu kan la bind ci turaab mooy aadam yaa bani aadam ñaata yoon la koy wax suuratul aaraaf dema yaa aadam yéen doomi aadam kon kay côté côté juddu kay ñoo ci yem rek min jihatil ansaab ak faaw ay nawle la abuhumu seen bàyyi mooy mooy Seydina Adam alayhi salaam wal umm suñu yaay mooy Hawa ndax moo doon soxna Sayyidatu Hawa radiyallahu anha moo doon suñ mooy suñu maam ñun yépp mu jeex voilà kon moo tax ñi may waxe damay waxe ni nit ñiy waxe surtout ñun wolof bu ko defee nga xam bu dee gaa yi moom dañ naan c'est une famille bourgeoise ah là c'est un c'est une famille euh, qui ont un nom quand même <laughs> de Bergson les c'est les c'est les qui les Habsbourg ah non les Habsbourg nga xam ne ñoo jiitoon Europe ah non xanaa da fàtte l'empire autrichien ay kii ñoom Charles Quint non kii moom moom surtout Charles Quint la non yooyu amu fi na nekk surtout Charlemagne nga la yooyu yépp surtout ah non. non sawaay seetaat la ni ngeen di wax ndax kii c'est la petite fille de Charles de Gaulle après <laughs> waaye loolu lu muy tekki non c'est le fils de non kii c'est le petit-fils de la petite fille de Saint-Roire non après ba léegi moom daal day am deux poids deux mesures justice bi déedéet yonent bi alei saab saab nag ne innama ahlaka alladhina min qablikum dëgg-dëgg li am ba des mooy ñi alakoon ñi leen jiitu woon mooy annaw kaanu ida saraka fihimu sharif ki nga xam ni ku tedd la ci ñoom bu sàccee tarakuhu ñu bàyyi ko dinañ fexe lem luwaa bi xam nga léeg-léeg duñ ñëw rek mooy léeg-léeg dañuy fexe bu ko nit ñi yëgee bu ko nit ñi yëgul dañ koy nëpp nëppal ba du ko kenn yëg même bu dee ne am na témoin yoo xam ne waroon na tax ñu dóor ko ñu teg ko loi bi mais dañuy fexe opinion publique bi ak médias duñ ko yëg ñu bàyyi noonu muy dossier cold case dossier classé wala bu ci média bi bu dee ne population bi yëg nañ ko ñu fexe juge ju lem lem loi bi de telle sorte day day day day indulgent envers ñoom woyof lool waaye ci ñoom ba mujj pen bi daal dinañ fexe daal ba dugal ko si wala yu mel noonu waaye moom peine de mort ñoom kenn du ko ndax bon lii wëg lii wu loolu sax mooy ñi tane wala boog da jaar sax du jaar justice ndax baayam mooy monsieur le mini le ministre de la justice bu bulee bu bulee ay ay yore oto baayam wala benn oto tamit amul permis bule gaa yi ñu dee dara. comme ni mi niñ koy waxe suñuy réew xaw ma ndax dëgg la dëgg la loolu waxoon naa la kuy nettali waxuy wolof def ci pointé yu bari voilà bu ko defee yow doo rëccu ëllëg kon bu ku mel noonu daaldee sàcc ñu bàpp wa ida saraqa fihim ad-da'if kantaan ak bu dee nag mooy eh, populace bi bas classe ba bas classe yeeg gaa yooyu nekk ci ci basse classe bi ci ci ci échelle bu niveau bu gën a tuuti ci ci ci échelle sociale bi les les les les ouvriers les chômeurs ñi nga xam ne ñoom moom ñoom xa bokkuñ ci lamaan yi bokkuñ ci ci ci ci garmi yi wala xamawuñ leen maam boo xamante nii moom dammel la woon walla muy téeñ bo bon yooyu moom sawaay ñu jàpp ko te du propriétaire terrain mooy lamaan yi bu ñu jàpp ko wa ida saraka fi muddaif le faible moom aqaamu alayhi al ñu jël nag appliquer peine bi ni mu gën a mate ci seen kaw mu ne wa aymullah maa ngi wàcc yàlla man yonent bi alayhi salaatu wassalaam law anna fatimata bint muhammad waxuma leen almaxzumiya bi ngeen may wax de mais fatima sayyidatu fatima sangu jigéen ñépp ci kaw suuf ci ba àddina amee ba ni muy jeexe sayyidatu Fatima nga xam ne nee na bid'atun minni dog la ci man looloo tax bokk na ci li tax mu raw mu raw ñépp ku dul ku dul ku moom ndax lan dog la ci yonent bi alayhi salaatu salaam moom mi gën ñépp ki nekk dog ci moom kooku kay moo gën moo gën léegi moom moomu sangu jigéen ñépp mu ne kooku noonu law anna Fatima gis nga sama doom Fatima wat gis nga law bu doon ne anna Fatima te que ne sayyidatu Fatima bint Muhammadin di doomi man Muhammad sallallahu alayhi wa sarakat moo sàcc bu sàccoon la qata'tu yadaha dinaa dinaa dagg loxo xam nga ne bon mooy sayyidatu Fatima du koy jël mais pour wax la ne même bu doon moom la ma dagg loxoom kon nag bu ma wax ke bu leen ma taajal kii yu keneen ndax gis nga nguur yu bari loolooy seen problème mooy ne da gis gaa yoo xam ni ñu sévère ci doomu ñeneen ñi ak ñeneen mais boo leen gisee ak seen doom yëfi reewande yu nekk dina ko def seen kanam mu bàyyi noonu day mel ni ci kanamu doomam day tële alors que bu dee ñeneen ñi mu fay jaay njàmbaar yonent bi nag alayhi salaatu wa alladi allama dunya al adla moom mi jàngal àddina bi la man maay dagg loxoom wax keneen mu def ko man maa bu leen wax mahzumiya loo loolu la nga xam ne nin koy sopp sopp sopp atte bu bu ñëwee lii la nit nag lool la gis nga nit lii la moom laa la doon wax temps yi yépp jamono yee maa ngi ko fiy tudd naan bul topp nit ndax mooy diw ay waay du non bu la digalee lu dul noonu bu ko def fenn ndax jaamu wuñ fi kenn yàlla la ñuy jaam bu dee ne dafay nekk ngir dimbali la nga dem ci sa boroom gina a xam sa diine di ko gën a jëfe te yàlla tax xayroon alhamdulillah wattabi' sabila man anaba ilayya la suñu boroom wax toppal yoonu képp koo xam ne moom dafa jëm ci man te mooy yoonu lislaam mu nekk toppal kooku waaye bu la naree digal loo xam ne du noonu dangay lànkal ba ut ku la lànkale waaw ndax boo moytuwul boo fi newee naan ndax manuma ko ba a def mooy diw da yata eh, tabarra id tabarra alladina tabacu min alladina tubicu wa ra'aw al'adaab wa taqatta'at bihim al-asbaab wax de lu leer fàttalekul yow yonent bi alayhi salaatu bis bi nga xam ne ci lay deñe alladina tabacu ñi nga xam ne ñoom mooy al toppe gi ki doon toppaate daal di deñ ci kum doon topp yéena di traite lay bu démb doon tay yow jaroo a xam sax ndekete lan moo tax ndax dañoo gis mbugal ni ñàkk ful la moom boo deewee xam ba ngeen dem ci yàlla ci noonu mooy sëriñ diw bu ma nee man hé bu ma julli ma ne ko hé damay julli way lu tax du ma julli ba ko fi laa wax de bul woor hé man damay woor na jar seen diggante tas bu ko xam bum la xam ndax gis nga boo ko deful fii topp ko ci lool ba yawmal qiyaam nga xam isit fàttalogool bi nga xam ne tabarra alay deñ alladina ñi nga xam ne tabaru nga xam ne ñoo doon toppaate min alladina tubi'u ci ñi doon nga ko waxe ne nga xam ne ñoo doon kilifa nit di digal nit ñi yoo xam ne à la lettre lépp la l'islam tere ñu leen koy digal rek gaa yi tamit ah loolu sax du am njort bu rafet mooy ne comme que sëriñ bi la bon dañ leen naan ñoom ci seen bopp dañ xam ne lii du noonu waaye dañ naan peut-être am na fu mu ko teg déedéet mbir yi bu leeree leer na fu mu koy teg alxuraan wax lu leer xadiis yi leer amoo benn mënoo citer benn boroom xam-xam benn nitu yàlla bu wax lu contraire ngay xoole diw naan la nga naan diw nee nañ lii ñun moom bu dee wolof yi ñuy wax moom du dëgg ndax diw moomu ñu naan moo ko wax waxu ko waxu ko dañ ko ko sosal te ñun moom suñu nooy yi yépp sos la wolof bu nooyee sax boo mooywul nooyeem googu noonu ak sos ak sos la ciy waajal ndax dañoo tàmm expliquer léegi nag mooy du mel ku mel noonu moom moom taxul ñuy wax gis nga bés boo fi kiiwee ba naan danga koy topp bu ëllëg iz tabarra bi muy deñe ba set wecc te nag mu fee day day day day weesu ñi toppe woon di denc kilifa yi toppoon nekk leen ci sama liggéey garaawul julli jot na nee leen lii mook jullee yam xam leen ne liggéey bi ngeen ne mooy julli loolu lu dëgg te nag man li ma ci gën a yéem moom ñenn ñi la koy wax xawma seen bopp yi c'est que dañoo logiqueul ndax euh, gaa yi lay wax yooyu ñenn ñi ñoo lay nettali naan la euh, par exemple wolof yi ñu naan la euh, kii Sëñ Touba radiyallahu anhu am na benn benn xissa bu ñuy nettali mais c'est à avec des pincettes ndax bon mooy li ma wax rek ci ñun wolof ñun moom góor gi nee ok nee looloo fi am. mooy ne ñun da'if fawqa da'if redoublé de da'if la faible teg ci faible tegati ginn maa ngandamaa feebal loolu mooy suñuy càll la ñun loolu lañu am bon bii nag ci yooyu la bokk léegi mooy <laughs> ndax wax joo xam ne ñu daayif la <laughs> nit ki boo xamee ne bu daayif la yow deel nettali tanaan lii nii da'if la bu dee xam nga ko leeral ko nit ñi que la nag la léegi nag bon léegi bii nii ci la ndax awma ci càllale bu baax voilà lu ñuy ñettali la ñépp di ko dégg léegi mooy ñu ne sëñ Touba radiyallahu anhu dafa am benn naan euh, fële njaarim euh, bu romb ay taalibeem taalibe sëñ bi di defar sàkket njaareem la daal wala njaareem la may niru bu ma dee sama fàtte sama sama sama mémoire baax na euh, naar bi romb leen ñu nodd ju ci jumaa jumaa ji jàkka ji moom mu romb ñuy liggéey mu ne leen leen julli ji gaa yi ne ko ci liggéeyu sëñ bi lañ ne moom mu dem sëñ bi jiite leen ba pare radiyallahu mu ne mu mu wax sëñ bi interpeller ko nag ne ko Euh, bi may ñëw léegi nii romb naa ay gaay fee ci ci yoon bi ñuy tabax benn ñuy defar benn sàkket nee naa leen nag nañ leen julli ji ñu ne ñoom ci liggéey sab liggéey lañ ne nettali bi ne nettali bi ne léegi sëñ bi ne euh, ànd ak moom ànd ak naa bañ dem ba ci ñooñu mu laaj leen ñoom la laaj wala naar bi ne ko bi nga leen di romb ñuy defar sàkket wi ba fan lañ yemoon fan fan ñoom wala naar bi mu ne leen fii yemoon mu ne mu ne leen li ngeen fi liggéey depuis mu romb leen bi ngeen déggee nodd wala bi leen fi waaji rombee ba léegi loolu lépp trier leen ko mooy tiri leen ko tiri tiri mooy yàqaat leen lépp ngeen bind ko ba mu set ngeen dem julli ji ba pare dooru ñëwaat ñeen continuer mooy ne xoolal yow nit ki lay nettali loolu xam nga lii moom même bu dee ne wérul mooy ne sëñ bi moom ñëpp xam nañ ne noonu la meloon ci julli gis nañ lettres yi ñu doon bind maam Cheikh ak ñoom léegi yow naka la nit di mën a waxe loolu ba pare ñëwaat ci ginnaaw naan la boo julli euh, yow bon sëriñ di sëñ bi ab satub sëñ bi moom moo moo moo moo joxe liggéey bi nañ ne ci tool yi julli jot ñeen ñi julli ñu naan ci liggéeyu sëñ bi lañ ne nettali leen mooy waxi contradictoire yooyu naka la ko nit mën a mën a tenir man moo ma jaaxal man ci wolof man man je demande ñun on est logique on n'est pas logique te nag war nañuy logique kon moo gis nga lii yeneen ci malay sar def lii la mooy ne am mbir yi lii la yàlla moom dafa teg yàlla amul amul ndey amul bàyyi lam yalit walam yulat la yakun lahu kufuwan ahad li mu teg lii la ne leen ci de ay kii way diw mooy diw déet yonent bi alei saatu salaam lu leer la wax law anna fatimata binta muhammadin saraqat la qata'tu yadaha bu sayyidatu fatima bi si dama doom jëloon man alayhi salatu wasalaam maay dagg loxom ñun ñun nga xam ne ñun bon mooy ne lool la nit da am fulla Seydina Usaama kon ñu gis di ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di bëgg yépp noonu la loolu la woon ah moo tax ah kii la doon wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na xadiis yu bari yu ñëw yuy wax ah, di seede sopp googu ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi woon topp sopp kon sayyidatu Aïsha day nettali ci xadiis boo xam ne imaam at-Tirmizi moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu xasan la ci al-Manaqib mu ne moom sayyidatu Aïsha yonent bi aleyhi dane yaa Aïshatu uhibbihi fa inni uhibbuhu fekk sayyidatu usa sayyidina usaama loolu wax mu ne ko yow Aïsha soppal usaama ndax man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam sopp usaama mi loo kon loolu la de gis nga loolu la mooy ne yonent bi aleyhi salaatu noonu la ko soppe woon ah moo tax lool tamit la waxoon Fatima bint Qays bi nga xam ne su dafa ñëwoon Fatimatu bint Qays benn ndaw sa la woon benn jigéen la boo xam ne saxaabiya la woon radiyallahu naa boo xam ne boroom këram da ko da ko da koo fase woon bi nga xam ne nag ci la euh, jeexal iddaam ak yooyu nee na mu ñëw ma ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu ne ko am nañoo yonent mi aleyhi salaatu salaam laaj ko xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri Naysaabuuri raxmatullaahi aleyhi ah, moom imaam muslim daal dina koy solo boo demee ci kitaabu talaaqi foofu indi na ko na ko noon imaamu imaamu Maalik ibn Anas boroom Muwatta indi na ko na ko na imaam Abu Dawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi imaam ash-Shaafi'i it indi na ko ci ar-Risaala kii mu ne Faatimatu bint Qays radiyallahu anha mu ne bi nga xam ne ci la ko boroom këram fase ba iddaab jeex nee na ma ñëw ci yeneen bi alayhi salaatu salaam fekk leneen na ko fi indi loolu waxoon nañ ko ci suuratu histoire bii moom defoon nañ ko bi ñuy def suuratu talaaq foofu yaatal nañ fa affaire Euh, li jëmoon ci Faatimatu bint Qays boo demee ci suuratu Talaaq tafsiiru suuratu Talaaq di nga fekk yooyu xadiis boobu nag ñun àggale wuñ ko woon ndax côté bii nii ñun boobu bi ñuy wax yoo affaire facettes yooyu est-ce que euh, euh, li min sa'ati bi ñuy wax yooyu wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq Allah laa yukallifu Allah ma ataaha ak fi muy anfiqu anfiqu uh, la tuxrijuna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yatiina bi faahishatin mubayyina boobu bi ñuy def tafsir foofu noonu defoon na wandi woon nañ fa waxu Fatima hadis bii nii uh, boo ci bëggee lu gën yaatu nga dem foofu uh, ñun na côté bi ñu kii soxal fii yonent mi alei saatu salaam ne ndaw si bi mu ñëwee wax loolu pare mu ne ko hal zakaraki ahad est ce que am na koo xam ne ñëw na ngir tudd la ngir labat si la ginnaaw bi sa idda jeexe mu ne ko waaw Muawiya ak Abu Jahm muy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma amirul mu'minin ne wa Abu ak Abu déggoon nga ci anbija anbijaaniyatu Abi yóbbul ma lii nii yére bii te nga indil ma bu bu am bu Abu Jahm ma Abu Jahm bi al mu ne ñaar ñooñu ñoom ñëw nañ labat si ma yonent ma lay saar saar ne ko amma abu jahm fa shadidul xulu am na benn riwaaya fa amma abu jahm fala yada'u asahu an aatiqi wa amma muawiya fa su'lukun la maala la walakin un ankixi usaama ankixi usaama ah mu ne mu ne ko ah, ñaar ñooñu nga wax de Abu moom mooy ne nit la koo xam ne ndax laa yada'u asaahu asaahu an aatiqi laa yada'u ah, loolu dafa am ñaari tekki euh, benn bi mooy moom ci tukki la jëm mooy mooy nit la koo xam ne ci tukki la dëkk mooy ne du teggi yatum bâton de pèlerin wam bi muy teg ci doxam buy dox di dem du ko mas a teggi ndax mooy ci tukki lu dëkk am beneen nag boo xam ne riwaaya bi tekki bu mel nii nag ñëw na ci sunan yi waaye boobu ginu la boobu du du a dëgër bi gën dëgër mooy bi nekk riwaaya imaam muslim yi ko indee indi na ndax imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ndax moo di ponka dafa indi xadiis yi rangale leen bi mu leen tegalee noonu am na ci benn boo xam ne dafa tekki loolu mooy ne moom Abu Jahm ku taroon ci jigéen ñi la mooy ne moom euh, moo tax ci benn am na ci yenn riwaaye shadidul xuluq ku tar kii la mais de mooy ne moom day dóor day dóor jigéen ñi lay gën mooy ne moom dafa nekk koo xam ne loolooy tempérament bi mooy de te mu te mu dóor ndaw si mooy lool mooy tekki du teggi euh, yatam ci loosam mooy mooy ci di pour symboliser dóor kon kooku baal ko wa amma Muawiya kanta Muawiya ibn Abi Sufyan xalifa bi ginnaaw bi après fa su'lukun moom mu tekki mooy lan laa maala la mooy amul alal mooy ne ku ñàkk la walakin walakin waaye li am ankixi Usaama takkal Usaama nee na fa qultu Usaama tahaawunan nee na ma ne Usaama pour xaw a bon mooy ne mooy ne da dafa mel ni mbir mi da koo jële kaw moom ndaw si waaye yonente bi alei satu selaam Usaama kii Muawiya ibn Abi Sufyaan Saxr ibn Harb ci waa Banu Umayya Bani Abdi Shams ñu màgg ñooñu ci waa Quraysh ñu ne ma baal Abu Jahm al-Adawi bokkoon ci waa Quraysh tamit ci waa Banu Adi ñu ne ma baal a kan Usaama mii nga xam ne baayam dañ koo jàppoon mooy ne mooy ne da ngay imaginer lool da ngay lool mooy baayam jaam la woon kooku noonu euh, ñu ne la bàyyil ñële nga takk kii xoolal jigéen ñi rek bu ñu leen ko waxoon fii xoolal euh, jigéenu wolof yi mooy dëgg nga dégg bu dee ne ñoom ñoom ay dañuy woo ne ci yax bu rëy lañ kii Badara Diagne Aline Badara Diagne saway moom moom lim ci wax <laughs> li sëñ bi wax keroog ne dëgg <laughs> Alioune Badara Diagne li wax looloo ciy dëgg <laughs> mooy yax bu rëy mu ne da koy wan boo ñooli quoi trois pointés mooy ki ngeen naan Golbert quoi fële ca ndar léegi euh, mooy. xoolal boo ne comme jigéen ñoo xam ne dane moom géer la walla kii la tem nga may ko nga ne ko dañ lay may diw diw ndax diw la tëgg la ñeeño xool lool mooy loolu façon boobu la kan kii géwél non wala tamit géwél bi mu ne kan diw déet moom askanam ku nekk lool mu ne loolu nag moom looloo kii woon ndaw si nee na moom nag Usaama bi mu ko waxee tahaawunan bi amri Usaama moom nee ma xaw bon bi ma ne ko bi ma nee Muawiya lii la kee moom du teggi euh, yatam ci doxam Muawiya amul dara takkal Usaama ma ne ko Usaama xaw mel ni kuy doyalal mbiru Usaama léegi nee ginnaaw gi nag ma reprendre sax ma ne ko samaan wa ta'a lillahi wa rasuli ma ne ko a ah, baax na liñ ma wax laay def nee ma takk ma ba dem nangu Seydina Usaama daal di may takk nee na ma bi ma ko takkee moon mu ne nag bi ma takkee sama boroom daal di ma ci terale ma am ci Abu Zayd muy seen doom jooju waaye nee na su mu ba wa sharrafani buur yàlla daal di may teral teddal ma ci sëy boobu jaare ko wa rafa'ani di yëkkati ma man Fatima bint Qays jaare ko ci Seydina Usaama moo tax yaatoon ngay gis sëy yooyu maire yi vilipendé début bi moo tax ca biir après dañuy mujj ci biir voilà kon loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam daal woon wax ci o Fatima ki nga xamante ne ni mooy bint Qaysin nga xam ne soxna dama mujj nekk soxna ci Euh, Seydina Usaama waaye Seydina Usaama mi yonent mi alayhi salaatu salaam mas na ko yónni ci benn xare boo xam ne imaam al-Buxaari yónni na ko ci kitaabul Maghaazi indi na foofu euh, bunt boobu nga xam ne yonent mi alayhi da ci yónni woon Seydina Usaama benn sariya mu dal di koy jiite léegi mais nag foofu dafa dem Seydina Usaama radiyallahu anhu mu ne dañoo dem foofu bon benn waay boo xam ne ci xare bi mais sonal ay jullit ñu ci ci suñu arme bi rey ci ñu bari nee na ma jekku ma ma koy waajal man ak benn ansaar yi bi ma koy waajal di ko waajal di ko waajal ba ñu jekku ko ba ñu jekku ko rek waaji ne ashhadu an laa ilaha illa rek mun na ko waay yow yow da dangaa baña a liñ la jekkoo tax rek nee na ansaar yi bi moom bi mu déggee waaj wax loolu mu bàyyi waaj bi man nag ma rey ko nee na di ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu yonent ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko aqataltahu aqataltahu mu ne ko waaw aqataltahu ba'da an qaala laa ba'da an sami'tahu yaqulu laa ilaha illa est-ce que danga koo rey ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga dégg mu naan laa ilaha illa allah boo demee ci saxix imaamul muslim ak imam al buxaari rahmatullah alayhi yi yëpp wax naa la imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci bun kitaabul maghazi bunt bi noonu tudd baabu baasi wala baasi nabi sallallahu alayhi wa sallam usaama ibn zayd ila al min juhayna ci benn ci waa Juhayma imaam Muslim mu ngi ko indi ci kitaabu kitaabul iman buntu yi ñoom imaam an def tahrimu qatlil kaafir ba'da an qaala laa ilaha illa allah xaraam bi nga xam ne rayub yéeféer ginnaaw bi mu ne laa ilaha illa allah loolu moom waxoon nañ ci jotaay bii weesu bi ñuy wax affaire xawaari ji léegi yonent bi alayhi salaatu wa ne ko aqataltahu ba'da an sami'tahu yaqulu laa ilaaha illallah ne ko Usaama yow dangaa rey waa ginnaaw bi nga déggee mu ne laa ilaaha illallah nee na ma ne ko waaw mu ne noo mu ne ko yow fa kayfa tasna'u bi laa ilaaha illallah idhaa jaa'at yawm al-qiyaama lan ngay def ci laa yow kàddoom googu muy laa ilaaha illallah nga rey mais yow laa ilaha illallah bu ñëwee yowmal qiyaam moom ëndaale loolu lan ngay def ak moom mu ne non yonente bi sa sam kooku bon moom dafa rey ñu bari ah. bi mu gisee ñu jekk ko ci la wax lool looloo tax ma da doon bañ rek mu ne ko ma ne kayfa tasna'u bi laa ilaha illa allah jaat yowm qiyaama nee na yonent bi aleyhi salatu wasalaam naan ko di ko répéteel aqataltahu ba'da an qaala laa ilaha illa allah kayfa taf'al kayfa tasma lan ngay def ak laa ilaha illa allah bu ko ëndee yawmal qiyaam nan ngay def nee di ko répéter nee ba ba ba ba ma ma man ci jàpp bi ma def lool ma daldi mébét sax comme si waay waay waay ak ak neexoon tey jii fekkoon juddooguma wala boog duggaguma ci lislaam tellement mbir mi nim diise ci moom te xoolal koo xam ne yow de toute façon fee yi da lay wan ne kii lii wax mooy rey ñu bari ñu ñëw ba jekk ko ba nga xam ne dóor mu deewa ci des mu ne laa ilaha illallah même kooku gis nga amoon droit rey waaw léegi lan ngay xalaat ci kiy nekk ci jàkke yi julleeg yooyu subhaanallah yàlla yàlla àddina bi ñàng na waay waay kon loolu la waxoon Seydina Usaama malgré li koy sopp yëpp moom nag Seydina Usaama radiyallahu an ah, bokk na ci ngëneelam yi moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di woon jiital bi nga xamante ne nii moom la génn àddina mooy dernière armée bi yonent bi alayhi salaatu salaam sariya bi yonent bi alayhi salaatu salaam defar yónni sariya bi ngir mu dem xare ji Seydina Usaama mii la ko moo ko jiitaloon te ci biir armée bi Seydina Umar ibn al ci la bokkoon loo loo Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dane dane amara rasulullah sallallahu alayhi wasallama usaama dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jiital ci benn sariya seydina usaama fa taanu fi imaarati am ñuy protester usaama moom waru woon jiite kii bi quoi armée bi moom waru ko jiite yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bu dee ne dañoo jam ñiy jam noonu di protester di am lu ñuy wax ci jiite gu eh, Usaama jiite armée bi dafa fekkoon ne ñoom ñu doon jam jiite goo xam ne moom la baayam moom Usaama di Zayd na Haarisa jiite woon doon jiite arme ya ma ko jiitaloon ñoom itam noonu ñu lañ doon protester ci loolu la ñuy protester ci bu doom wa aymullah te maa ngi wàcc yàlla ma yonente mi alayhi in kaana moom la xaliqan li imaarati gis nga Zayd moomale nga xam ne moo génn àddina ca ghazwatu Mu'ta fole ca Jordan ba ñuy euh, waa waa waa Sham mu ne moom de la xaliqan ku waat naa ci yàlla na ku yeyoo dëgg la lil imaara ngir nekk njiit moom Seydina Zayd ibn Haarith wa in moom waat naa ci yàlla ne la min ahabbi moom Zayd ibn Haarisa bokk na ci ñi ma gën a sopp ci nit ñi wa inna ibnahu haada te doomam jii di Usaama mi nga xam ne moom laa jiital ñenn ñi di protester la min ahabbi nnaasi ilayya ba'da ginnaaw Zayd ibn Haarisa moom mii di doomam di Usaama bokk na ci ñi ma gën sopp man sallallahu alayhi wa ci nit ñi loolu imaam al Buxaari yi soloonoo imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi boo demee imaam ibn Sa'd tamit daal dina koy solo pour wan la loolu mooy bi mu jiitalee Seydina Usaama Seydina Usaama nag boo gisee euh, euh, moom dafa newoon nit koo xam ne mooy ci bind nii dafa ñuuloon kub baayam weex tal mooy Zayd ibn Haarisa dafa weexoon ndax ñoom ay arab lañ Euh, ci mi xabiiratu kalb lañ bani kalb lañ bokk wal kamoraño al moom nag dafa ñuuloon kukk léegi bon nga dégg yenn naafiq yi di remettre en cause naan no bon mii daay sawaay oh xam nga rek naka la naka la baayam weexe tal moom mu ñëw ñuul kukk oh bon Usaama mii daal sawaay gaw ma ne sawaay mii moo ko jura yonent bi alayhi salaatu salaam ma nga naafiq yi moom ci loolu lañ dëkk am benn waaye benn xaafa ñoo xam dañuy def xaafa mooy ñoo xam ne empreinte lañ xam yaa Aisha radiyallahu anha nee dafa yonent bi alayhi dafa fekk euh, dafa dafa dafa kii dafa xaafa bi mooy ñoo xam ne gis nga bu ñu gisee ñooñu pour nga xam ñooy ñan mooy ne ay façon nit lañ ñoo xam ne te yooyu taay empreinte digitale ak yooyu amul de mooy lan la woon mooy ne euh, euh, euh, day gis man na gis nga dox fii tey sa marque tànk mu doon taw sa marque tànk nekk fi mu gis ko tey wala nga jaar fii mu gis ko ci suuf si moo xam mu naaj ci désert bi nga dox fa sa tànk mu xool gis sa marque tànk cinq ans après quinze ans après waxuma la gis gis sa marque tànk bi mais bu xoola bu gisee sa tànk yow sa tànk bu daje doon désertu Mali bi la ko gis dajeeg yow Makka mooy sa empreinte la gisoon ci désertu Mali bi yow Makka xool gis sa tànk danaan yow tànk bii moo tegoon tànkam tànk bii moo teg woon ca désert ba année sàngam bés sàngam te bu boobaa li ëpp luñ koy wax dëgg lay doon gaa yu garaaw lañu wax léegi nag waa ji dafa ñëw bokkoon ci waa banu mudli euh, di al mujazzizul mudli ji xaris boobu imaam al buxaari soloo na ko rahmatullahi alayhi euh, na ko noonu mu ngi ci imaam sunan abu dawud imaam an-nasa'i imaam ibn sa'd ak imaam Tirmidi ibn rahmatullah alayhi na ko noonu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj muy muttafaqun alayhi yaay Aysa ne Taayif boobu bi mu duggee fekk yonent bi alayhi mu nga fa mu fekk Seydina Zayd ibn ak doom ji Usaama daal di tëdd mais dañoo muuru sàngoo mooy dañoo bokk mbalaan yonent bi alayhi a ngi toog ñoom ñu tëdd ci wetu yonent bi alayhi moo di nelaw seeni tànk rek di feeñ waa ji bi mu dugg see di al mujazzizul mudliji boobu xaayif la ci ñiy def xaafa yoon la mu xool moom dafa dugg si tànk yi la xool mooy tànk kii dafa ñuul kub tànk weex tàll mu ne inna hadhihi al aqdama ba'daha min ba'd moom xamul leen xamul kuy Zayd ibn Haarisa xamul kuy Usaama dëkku fi sax moom dafa ñëw rek dugg si ci kër yonent bi alayhi salaam fekk ñiy tëdd mu xool tànki am nga xam nga yi ñenn ñi mooy bu doon ñenn ñi boo man nañ ko gis ne duñu wax mais moom du koo gis affaire bi frappé ko quoi le fait que ñii tànk ñaari tànk yi ñuul kuk tànku kenn ki yeneen tànku keneen ki weextal mais mu ne inna hadhihi al tànk yu ñuul yii de ba'daha min ba'd ci mooy ne tànk yu ñuul yu weex yi ma gis yenn tànk yi ci yenn ci tànki keneen ki la jóge mooy lan mooy ne kenn ki moo jur keneen ki même bu dee ne niroowuñ couleur nee na fa surra bi dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa wa ajaba fa axbara bihi Aïsha yonent bi alayhi salatu wassalam waxu al mujazzizul mudliji boobu kontaan ko ba pare yéem ko yéem ko ci <laughs> mooy gars yi seen façon xam-xam bi moo ne le fait que moo <laughs> rien que ñu xool ay tànk rek yoo xam ne sincèrement niroo wuñu sax couleur mais mu ne tànk yii lenn li ci yeneen yi la jóge yonent bi alei salatu salaam kontaan dem wax koy Aïcha ne ko di góoli al mujazzizul mudli di wax dama fekk ñiy tëdd mu ne leen mu xool tànk yi la xool ni kenn ci ci ñii la jóge mooy ne Seydina Usaama euh, nga gis tamit loolu da nga ciy wan ni tamit gis nga mooy yeneen xam-xam scientifique ak yooyu l'islam da koy nangu yeneen tibale saab saab nekkul ne danga ñëw ne non non non yëfu charabia yi mooy la comme ñun niñ koy waxee rek waaye eh, xool nan ngay xoole loxo jàmbur rek kii muy ne ay empreinte digitale ak xam-xam yu mel noonu l'islam dàqu ko ma ah. yeneen tibale saab saab da cee kontaan ba di ko wax Sayyidatu Aïsha yéemu ci waa ji moom naka ci xooli tànk rek la kiiwe loolu muy loo xam ne lu am solal teg ci day loolu day wan ñi nga xam ne ñoo doon wax naan oh bon Zayd mi Usaama mi est-ce que ko jur loolu wane ne gina euh, soxlawuñu woon lool ngir kii ko waaye le fait que affaire boobu waaye nga xam ne moom moom neutre la xam nga ku keneen wax dañ naan non kii daa ànd ak mais kii moom nga xam ne fële la jóge xamul li xew mu ñëw ne tànk yi ci kii la jóge mooy loolu du def lu dul dina dëggal li nga xamante ne nii euh, mooy loolu ah kon kooku mooy Seydina Usaama moo tax yaay Aisha nag yonent ma lay saa saam sopp googu mu ko soppoon moo tax mu doon wax moom sayyidatu Aïsha radiyallahu anha comme ni imaam al-Haythami wax ndax imaam Ahmad moo ko soloo mu ne wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne góor ñi nekk ci càllale bi mooy góor ñi ngay fekk ci saxiixa yi sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne maa yanbaghi li ahadin an yubghida Usaama ba'dama sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man kaana yuhibbu Allah wa rasulahu fal yuhibba Usaama ne moom yaa Aysha radiyallahu anha mu ne amul kenn kenn kenn laa wax ci julli ba ilaa yawmi amul kenn koo xam ne am na droit di me di bañ ki nga xam ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd ginnaaw bi nga xam ne man yaa Aysha ci laa dégg yonent bi alayhi naan man kaana yuhibbu Allaha wa rasuulahu képp koo xam ne dafa sopp yàlla sopp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam fal yuhibba na nga sopp usaama na sopp usaama muy ndigal yonent bi alayhi salaam ne képp ku sopp yàlla sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp usaama moo tax yaa Aisha radiyallahu anha doon wax amul kenn kenn kenn kenn ku am droit naan day jëma a sopp uh, uh, Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa an kon noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam armée bi mujj yónnee keroog moom Seydina Usaama ibn Zayd radiyallahu taala anhu arda mooy ki nga xamante ne moo ko jiite woon mooy ki jiite woon armée boobu noonu waaw te Seydina Umar ibn al-Khattab ci la àndoon Euh, laata yuy génn dëkk bi nag ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi génn àddina Seyna Abu Bakr radiyallahu anhu daldi euh, ñaan Seyna Usaama ñaan ko euh, ne ko dama lay ñaan sa armée bi ndax nit ñi yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa génn àddina ñu ne ñu ne kii Seyna Abu Bakr ah, xew-xew bii ñu dal nag c'est pas opportun nag jamono ji ñu ni euh, armée Usaama bi dem ndax Médina dañoo soxla ñoo xam ne ñoo koy defaan ndax gis nga ay Rome Perse yi Hiraql ak gaa yooyu Héraclus ñooñu buñ déggee ne Yonent bi alayhi salaam génn àddina ak arab yeeg ñooñu kaw kaw yi nga xam ne bañ l'islam lañ doon xaar mooy man nañoo ne walla am nañu dëj bu rëy nañ fa jaare songu leen faagaagal leen ndax seen waa ji génn naa bi am ñu ne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ah yaa xalifata rasulillah yow xalifaay yonente bi aleyhi salaatu wassalaam ñun daal fii mu ne liñ lay wax mooy c'est pas euh, arme bii lañ bëgg nga tegaat nga indi delloo ko comme que génn guñ dëkk bi nañu ñëw fii dellu nañu dellu ndax kat nit ñi Medina armée bii muy génn ñun ci biir lañ ko gën a soxla Seydina Abu Bakar ne radiyallahu anhu man yonent bi alayhi salaatu salaam faire une fee daal taxawal arme yónni ko man ma ñëw ginnaaw amul dara lu may def lu dul di dindiwaat armée bi armée bi day dem par force fi fi fi ne fa lay dem fa lay dem gaa wax wax wax mu ne leen gis nga bu xaj yi xaj yi buñ ñëwoon songu Medina songu ak gaynde yeeg ndeg ment yi xàmp sax yeeru ummul mu'mina mooy nga gis ñu ñu ñu mooy ne ñu saccagé fii yépp du tee bii moom day dem moom lu man di xew day dem moom moom moom amul dara luy xew moom mais day dem waaw yaay wax wax mu dem léegi mais xamuñ noonu allah siddiq huwa siddiq mais gis nga loolu noonu dafa tiital arab yi arab yi ak romain yi ndax yonent mi alei satu salaam da koo yónni mais fan la ko yónni Rome mooy fële l'empire byzantin ci seen seen satellite yi foofu la leen yónni woon fañu fañu fañu reye woon baayam di Sayyidina Zayd ibn Haarisa côté yooyu la woon léegi ñoom nag bi nga xam ne ci lañu dégg ne jullit ñi agsi nañu quoi bi ñu yéggee ne jullit ñi agsi nañu ak armée ñu yégaale ne ñoom seen Seydina Muhammad kat seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn na àddina ñu ne mais mais mais ñii ñooy yan façon nit ñoom seen waa yi génn àddina Hiraq loolu la wax <laughs> boo nee ci tabaqaatu Ibn Sa'd di fa déggle maa maa baali haula'i bi mawti saahibihum an gharu ala ardina way ak imam ibn asakir andi ko maa baalu haula'i yamuutu saahibuhum an gharu ala ardina mais ñii lan moo leen dal mais ñii xanaa du ni ñoom seen seen waay yi nga xam ne moo taxoon ñuy dund génn àddina amul dara lu ñuy def nekkuñu fa kaawoo teg mbir yi wooy ñun jeex naa ana ñu jëm ñun de yàqu na yooyu désarmé kii ñuy wax malgré loolu ñu ñuy ñuy ñëw ba suñu ñu teer yi di xeex ak ñun waay waay ñii ñii ñii chapeau <laughs> ah. kon noonu la àggalee li nga xamante ne nii mooy armée boobu Seydina moom da koo ñaan comme ni Seydina Zubayr ibn Awwaam radiyallahu anhu wax ne Seydina Abu bi ko gaay wax loolu dane ma ne li an taxtafani tayru ahabbu ilayya min an abda bi shay'in qabla amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam gis nga picc yi daal di may këf ñëw seex ma picc yi gën a rëy seex ma yóbbu ma kenn yóbbu ma këf ma yóbbu ma man Abu Bakar de moo ma gënal fopp may commencer def mbir moo xam ne ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam tegee armée maanaam dama koy defee mu ne Seydina Usaama yow continuer nga dem fi la yonent bi alayhi salaatu salaam mais nag dama lay ñaan leen nga bàyyil ma Seydina Omar ndax dama koo soxla waaw waaw loolu la moo tax ah loolu nag la ko saxaaba yi daldi woon xamal di ko xoole muy soppe googu nga xam ne moom la ne woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu masula masula dajeek seydna Usaama fu mu dajeeg moom moo xam ci mbedd wala mu toog mu ñëw wala moom mu fekk ko fenn wala mu dem fenn gis ko fa danaan ko assalaamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah tuwuffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa anta boo demee ci tahdib ibn asakir di nga ko fekk wax ji mu ne moom seydna abdullah seydna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu masula dajeeg depuis jour boobu noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne defoon mu jiite leen fu mu bañ xilaafam ba ni muy génn àddina fu mu dajeeg moom xilaaf Seydina Abu Bakar xilaafam moom Seydina Umar fu mu dajeeg moom wala mu gis ko bu koy nuyu danaan ko assalaamu alayka ayyuhal amir ah yal na jàmm yàlla miy jàmm tey joxe jàmm yal na ànd ak yow yal na jàmmug yàlla sax ànd ak yow yow njiit bi yow mu yow la amir yow mi nga xam ne yaay l'émir wa rahmatullahi te yal na yërmande yàlla yu dul dakk yu dul jeex di sotteeku ci yow Usaama man Umar ibn al-Khattab maa la ko wax tuuf ya lu tax may wax li ndax yonent dafa génn àddina te ba muy génn àddina moom yow yaa nekkoon sama amir yaa newoon sama ji loo oh sëm lii mooy lan waaye yi mooy yan ngeen jikkoo xoolal rek ñii duñ ñoom ñii ñii ñoo xam njekk ndax ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaa'im wa ta'ti ala qadri al-kiraam al-makaarim la li al-mutanabbi doon gis nga boroom gëneel laa ya'rifu al-fadla illaa waa gëneel boroom gëneel mooy xam gëneel Seydina Umar ibn al nekk amiirul mu'miniin jiite jullit ñi mais bu dajeek Seydina Usaama danaan ko alayka ayyuhal amir wa rahmatullah rasulullah sallallahu alayhi wa wa anta alayya amir yonent bi alayhi salaatu salaam yal na julli yal na xéewal jàmm ak yërmande yàlla nekk ci yow yow sama njiit yow amir yow yaay sama amir bu ma dee amirul mu'minin yow yaay sama amir man man Omar ndax lan yonent bi alayhi salaatu salaam di muy génn àddina yow la defoon nga jiite ma voilà waaw oh. kon Usaama noonu la noonu la fa nee woon nit ñi di ko xoole yonent bi alayhi salaatu salaam xam yonent bi alayhi salaatu salaam sopp gu jéggi dayo gi mu ko soppoon tax mu daal ñoom ñépp saxaaba ku ci nekk daal di koy reconnaître lool di ko xoole moom nag ku bari woon lu muy woor la ku bari woon lu muy woor la moom Seydina Usaama ibn Zayd ku bari woon woor la doon woor surtout euh, alxame alxames ak altine yi comme ni ko yonent mi aleyhi salaam doon diglee te mu ne woon li nga xam ne moom la doon def te muy sunnaam moom Seydina usama doonul woon deñ moom doon woor ñaari bés yooyu ah kon moomu de noonu la fi noonu la ne woon Seydina Usaama ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xalifa yépp jox ko cër boo xam ne bu rëy rëy rëy rëy bu rëy rëy rëy rëy te doon bokkoon na ci weer yi doon woor nag shawaal tamit da ko doon woor lépp moom seydina Usaama ibn Zayd ah moom nag mu ngi génn àddina ci fin wu xilaafa seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu taala anhu wa ardaa Ah, moom seydina usaama ibn zeyd kon ci jamonoy seydina muawiya la génn àddina bari na nag am nañu ne année bi mu génn àddina comme li imaam ibn abdul bar dane ah, l'an 54 la génn àddina am na nag ñu wax leneen waaye imaam ibn abdul bar moom lii la wëral ne mu ngi génn àddina ci Jurf ndax dafa demoon na Dimashq côté Dimashq Mizza benn benn bërëb la boo xam ne léegi ci Damas la bokk léegi ci capitalu Syrie fa lañ ko boole mais benn benn euh, ab ab ab ab dëkk la woon bu ne woon ci wetu Damas Damas Damas ginnaaw bi mu jóge fa ñëw dëkk Waadil Qura foofale ci arab yi foofu réewu arab yi ginnaaw gi mu ñëw jege ci Medina dëkkoon Jurf foofu ci wet gi fa la génn àddina imaam Ibn Abdul Bar nee na li gën a dëgër mooy l'an 54 ci la génn àddina moom nag saxaaba yu bari jële nañ ci ñu moom comme Seydina Abu Hurayra imaam Abdullah Ibn Abbas ak ñoom Abu Usman an-Nahdi moom taabi'i la woon ak ñoom Abu Wa'il ak ñu bari ñu bari ci saxaaba yi ci ci boroom xam-xam yi. ñoo xam ne ci moom lañ jële keroog nag bi nga xam ne ci la génn àddina moom seydinaa Usaama ibn Zayd bi nga xam ne ci la génn àddina moom seydina Usaama ibn Zayd seydinaa Abdullah ibn Umar dane ajjilu bi hibbi rasulillah qabla an tatla an tatla ash-shams mu ne moom seydna abdullah ibn umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu keroog bi mu génnee àddina seydna usaama mu ne gaawe leen gaawe leen mooy nañ gaaw denc waajal toppatoo soppe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam laata jant bi di e, fenk nañu gaaw waajal ko te jullee ko kon noonu la génn àddina ci fin wu xilaafa seydina Muawiya am na nag ñu ne see imaam ibn abdul bar nee na la 54 la génn àddina moom seydina usaama ibn zeydin ibn xaarisa ibn sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon nag ginnaaw seydina usaama ibn zeyd bu ñëwaatee imaam ibn hisham raxmatullaahi alayhi mu ne wa radda rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam usaamata ibn zayd mu ne keroog uhud wa radda yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi delloo usaamata ibn zayd di seydina usaama ibn zayd moom lañ gis tarjamaam ni walillaahi alxamdu walminna